alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu te di leen baalu ko waxe woon rek ci weer wu tedd wi ci jotaay yu am solo yii nga xam ne mu assasatul wafa'i bi huquqil iman moo koy seq ak yéen ci weeru koor wu ne te jii nag ñu dalal koo xam ne ci liggéey bi la bokk ndax liggéey yu am solo yii nga xamante ne kuréel gi mi ngi koy taxawee fii ci biir Darou Moukhty moom ci liggéey rek ci la nekk ci lay xëy ci lay gont moom lay taxawee ci yenn béréb kon mën nañ ne tey dafa ñëw fii ci jataay bi ngir bàyyi aw sasam ci tool bii nga xamante ne toolu Sëriñ la nga xam ne ñun ñëpp ci lañuy xëy ci lañuy gont muy kan muy Sëriñ Omar Kane Balaye ñu fas yéene ko dalal ci tomb bu am solo boo xamante ne kenn ku nekk ñun war na koo bàyyi xel ndax bàyyi ko xel te jëfandikoo ko suñu defaru tey ëllëg mën na ci soxi ko kon mu nekk tomb bu am solo boo xamante ne incha allah bu ci ñëwee bu soobee yàlla euh, lii ma wax nii xamaa dinañ ci am luñ ci xam waaye bala ñu ko jox kàddu gi rek dañoo baaxoo euh, leeral aslëf ci ki nga xamante ne moom lañuy sëqal seqal jotaay bi lenn ci ay jaar-jaaram rek xam naa koy tënk rek euh, fiñ baaxoo jaarale doomi soxna yi rek mën na maa wax ne foofu lañ ko jaarale loolu daan ko doy lu sëkk ndax bi mu tolloo ci jàng alxuraanul karim euh, mi ngi jànge alxuraanul karim ci euh, wetu làmbaay ci ku ñu wax sëriñ Suleymaan Joxaane mooy bi nga xamante ne moo ko jàng alxuraanul jàngee alxuraan ba noppi jàngale suñu ci yenn téere xam-xam yi ci la nag jël yi teen jëpp jëmale ko ci gëstu ci Serigne Touba ak lu aju ci moom kon mën nañ ne tomb bi nga xamante ne moom moo tax ñu dal ko tey jii nii moom lu mu dund la lu mu xam la lu mu gëstu la yaakaar naa ne kon lu mu war a mën a waxtaane la mu def ay gëstu yu bare bare ci sëñ bi mën nañu wax ne temps bépp moom mi ngi ko mi ko paase rek ci gëstu Serigne Touba ak ay ba ci atum 2002 ci lañ ko jël mu nekk euh, di animé benn émission bu ñu wax Siratu Salihin ci Lamp FM foofee nekk ci émission bu solo boobu nga xamante ne moo ko doon taxawee ak yeneen émission yoo xamante émission yi diine la ndaje diine diine yi tamit kuñ ci kuñ ko kuñ kuñ miin la ci ndaje diine yi nga xamante ne ci biir mouridisme koy am ci 2006 ci la dem ci Diso FM ba tey tamit di wéy wéyal liggéey boobu nga xamante ne moom la tàmbali woon foofu ci Lamp FM Euh, di animer benn émission bu ñu tuddee madrasatu salaf ba tey lépp rek jëm ci gëstu ak xamle jaar-jaar mag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu roywaay te jaaroon ci ñu war a ñu ñoom kon euh, su tënk ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu dal fii jotaay bi tey muy Serigne Omar Kane Bala Issa ni ma ko waxee ci njàlbeen rek muy seq ñun tomb ba am solo muy wax yu am solo yi nga xam ne suñu mag yi nga xamante ne ñoo nekkoon ak Serigne Touba wala Serigne Touba ci boppam daanaka wax ak taalibe yi te mu nekkoon am njàngale moo xamante ne am njàngale ak soññee loolu nag kenn ku nekk ñun war di ko bàyyi xel fu mu ndax ay jébbale yoo xamante ne ku ko yóbbuloo ku nekk yaakaar naa doo doo sooy mu nekk tomb boo xamante ni tomb bu am am solo la kon ci gàttal euh, kooku mooy ki nga xamante ne moom lañ dalal tey ji lii tamit mooy li nga xamante ne moom la war a seq ak ñun tey ji incha allah xam bala ma koy jox kàddu bi ma fàttali mbokk yi rek ne euh, suba incha allah danañu dalal docteur Xaadim Silla mu fas yéene waxtaane al xidma incha allah ginnaaw suba tamit danañ jàll oustaz Abdul Ahad Ñang mu fas yéene waxtaane fal yadaxaku wal yabku su ko ginnaaw ginnaawaat suba ci gaawu bi la ñuy fas yéene yëkkati jotaay bi fas yéene te daal nag ay borom na xam-xam yu xaw bari bokk na ci Serigne Mouhamed Lo Ngaabu bokk na ci tamit al oustaz Amsatu Jaxate ak yeneen i borom xam-xam yoo xamante incha allah fas yéene na leen a daal fi jotaay bi su ko defee ñu gaaw boobu incha allah nga xam ne ci lañuy yëkkati ci jotaay ñu fàttali mbooloo mi tamit ba tey ne rek euh, ñuy sàmmoonteeg. béréb bii nga xamante ne moom lañu nekk muy jumaa ji rawatina lu jëm ci tëj bi li nga xamante ne lépp loo xamante ne luy mën a tax a jumaa ji rek ñu fexe ba moytu ko rawatina ginnaaw am na fi ay tegukaay yoo xamante ne dañ ko sàcc ngir ñu jiite dàll yi ñu dimbali ñu rek ku ak seeti soo see dàll nga fëgg ko ba mu set su ko defee soo ko mënee teg ci tegukaay yi mooy li nga xamante ne moo gën lépp rek ngir sàmmonteeg seeti béréb bi nga xamante ne moom la nekk kon euh, dañuy def li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu bi Serigne Omar Kane Balaye sa di ñaan yàlla defal ko tax defal ñu ko man ni fàttu mbooloo mi rek ne euh, ñi ñi nga xamante ne bëgg nañ ñoo topp ci internet bi al bichru point org wala xasida online wala Murid TV ba tey tamit Touba Média ba tey tamit rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba te yooyu yëpp incha allah waxtaan yi yëpp des na ko teg kon euh, ñu jox kàddu bi sëñ Omar Sane Balaye yàlla na ko yàlla defal topp defuñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. mina shaytaani rajim bismillahi sallallahu ala muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi rawatina di ay bokki taalibe di ay wëllëre ak ay xarit ak i dëkkandoo maa ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu di leen siyaara siyaar bu ma tibb ci sama xol di ñaan suñu boroom tabaraka wa mu dëppale koog seeni daraja di ñaan suñu boroom mu defal na tawfiq di sàkk ci yéen ñu ànd ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne yàlla ñu leen tànnal te ñu dal xel lool sedd xol di dëgëral yaakaar di kilifa yoo xam ne ku ko yàlla sédd ci jamono jii war naa sant yàlla mi la ko séddee ci jéem a jaar seeni tànk ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne ku yàlla tànnal kilifa gu dëggul àdduna war nga koo sant yàlla bu baax a baax a baax ndax ngànnaay la ci jamono jii mu nekk te yàlla defal nanu ko ñooñu siyaar bu baax kilifa yoon wi sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar di ko ñaanal yàlla gën ko fee yàggal kàttanal ko ba mu àggale yeneen di beral ak nuyoo ak siyaar borom dëkk bi di kenn ci ñooñu ni ma ko waxee sëriñ Cheikh Xadi ci ñu xoole maam Cerno Ibrahim moom itam fa tabarakallahu bokk na ci kilifa yi dal xel lool bokk ci kilifa yi sagal yoon wi nu di ko ñaanal yàlla gën ko fee yàggal ak mboolem njabootu borom daaru ak bokki taalibi yi daje yëpp am naa mbégte lool ci jotaay bi mbégte mu rëy ci daje bi ngir ñu fi dajale ak li tax nu daje fi te lépp du liggéeyal lislaam ma di ci sant mbooloo mu taxawal liggéey bii cant gu ab yaakaar naa ni fii su ma fi dee yëkkati kàddu dana firndeel seenu yaatal yi ngeen nekk ak seenu bëggal ñëpp aw yiw ak bëgg jox ku nekk ak cër ci li ngeen di def la ca dolliku nag moo di ngeen bëgg maa sagal bu fekkoon ne da ngeen di seet boroom xam-xam rek wala ku mën a wax lu ñu mën a jariñu ci diine bu doon loolu rek la man ngeen a bañ a gëri dëkk bii rawatina tem bii ngir mu tànnal nga xam ne mënuñu si tere te jox ko ak am mat sëkk te ñu ci dëkk bi yooyu tax xam ne bëgg yaatal ak kenn ku nekk ngeen teg ko ca la muy yëngu sagal ko ca moo waral sama jotaay fii tey sant naa ci yàlla bu baax waaye sant naa leen ci nag di leen ñaanal yàlla mi nga xam ne dara tawu mu fay leen ci lu ko seen njort ci barke weeru koor wi mu nekk ak barkeb fanam yi mujj yi nekk te li ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam le ne yàlla ko dëne lépp yàlla nañ ci yàlla jotale ngir tànn kan boo xam ne mën nañ cee fàttaliku suñu mag ak suñu xalaat muy min xikami muridina lenn ci xikami mag ñi ànd ak sëriñ bi mag ñi ñuy wax ne daawuñu ballu lu dul ci alquran ak sunna ni ko Sëriñ Tuubaa waxe ne bokk na ci li xel bi gën a yittewoo xam-xam bu jóge ci alquran ak sunna wala sax mu jóge ci xel mu rafet rek li ngeen def man ñi daan ci xam daanañ ci law nit daanu taxit ñu mën ci te moo di tànn tànn daanu tax man ñi xam nit tànn daanu tax sax mu am xam-xam moo xam ne du ko tënkul ci ku tànn ñu xam la radiyallahu anhu moo waxoon loolu ku tànn ñu xam la kon tànn bi am na lu mu xam ne leneen ñu fekk ci li fi nekkoon dara dara ñu xam xikma ci boppam mooy lan ak ñu ngi solo dana laaj ñu xam ñan lañu tànn ngir waxtaani seeni xikam te defe naa loolu kenn du ci jiitu borom dëkk bii di sunu maam Ibrahim radiyallahu anhu al hikma suñu borom tabaraka wa taala moo wax ne ku ko neex lay jox xam-xamu hikma te ku mu ko jox ku ne jox na ko aw yiw yu bari yuuti hikmata man yasaa'u wa man yuutal xikmata faqad uutiya xayran kasira su toll suñu borom nag li mu wax ne lu bari la loola lu ñu tudd tuuti ci la ñu xame ne lu am solo la al xikmatu kon luy jóge ci yàlla la jëm ci jaaram bu ko soob di baat yu bare firi ndax dégg yi wute ak gis yi wute ak kenn ku nekk na muy la ni ca loolu mu wax loolu moo tax al xikma bari ay gisin am na ñoo xam xikma wax la ju xeet yi ju gàtt xaraf te guddi maanaa gaaw a dugg ci xol lool te am njariñ ko misaal ci ni nga ne ni la suñu kilifa bu baax ga Luqmaan nga xam ne xam-xamam ak ngërëmam tax na sama kalaat bi sax bëgg ko yëngal ci yonent yi ndax dëgëre bi ko yàlla jox te yàlla mu leen mu géeju woon ci fànn boobu ni mu daan waxtaane buñ ci tànnee li mu dénkoon doomam ne ko sama doom maa ngi lay dénk bul fàttiku yar waaye maa ngi lay mukk lu rafet lu ñaaw li waaye nag maa ngi bul fàtte mukk tudd sa borom bul fàtte mukk dee ñu ne wax yu mel noonu mooy xikma kon ñi koy dégg wax ñoom ñoo wax ni kon wax ju xereñ la te gàtt ci arab te maanaam yi gudd lu mën a jariñ lu bari loolu kon mën a tënku ci dénkaane Luqmaan moomu nga xam ne moom sax par gis nga ko Luqmaanul Hakim lañ koy wooye ndax xikam boobu suñu borom defoon ci moom waaye am na ñu wax ne xikma moo di lenn lu ne nga teg ko fa mu war ñoom kon dañuy jàpp ne kon dañuy defe ne kon xikma jëf la te buñ dellu ci alquran xikma wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata suréerañu ko sunna loolu lépp kon li mu wane rek mooy am solo boo xam ne xikma am na ko solo ak ëmb gu mu ëmb ay njëriñ yu bari bokk na ci am solo kon lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te na di ko tuddee magum mag ñi dafa waxoon ne ñëw dañ koy def ñaar ñi rek la war a ñee waaye ci daan la jox alal xëy ci xëy ko ci ci def lu baax ak waaye ci daan la jox xam-xamul xikma mu di ci attee ak di ko xamle la xasada illa kisni rajulun aataahu llahu maalan fasallatahu ala alakatihi fi lxayri wa rajulun aataahu llahu alxikmata wa huwa yaxdi biha wa yuallimuha am na li mu wax ne alxikmatu daalatul mumin nee na xikma daal alali julit la ju ko réer fu mu ko fekk moo ko moom ñu ne kon xikma ci fu mel nan lay mën a jógee lay war a jógee ñu wax ne mën na jóge ci ku ne borom tur yi tax dañ fi famil fajir mënees na ko fekk ci gémmiñu kàccoor sax waaye nag naa ñi xam ne ñoom seen gis-gis lépp dañ ko jëlee ci seen borom ñoom dañoo ne nit ki loo xolam di gën a set muy gën xam lu mu jàngul am na ay gis wax lu mel noonu man arafa nafsahu arafa rabbahu man arafa rabbahu arafa rabbahu xayrahu kon ku la gën a set ab xol mën na laa ëppale lu ñu jàngul ci téere mën na dama jàpp ne xikma ci mu jóge ci moom day doon géeju ci xam-xam lool te nag boppam ci jàng la ba ëllëgatul waxtaan te am na ko yàlla boole leen mu war a waxtaan ak ñoom war la muy noonu ci di ko tay ba mu di ay woon nga xam-xam léegi ñu ko kenn suñu ko topp xam ko ci jox ko ma jàpp ne loolu mooy xikma kon xikma bariwaay njëriñ yi bari ak xuuraay bi ak foo ko yàqal ko tax na am ñoo xam ne sax ñoom dañuy ne lu bokk ci nubuwa la alxekk la gis um mine nubuwa am na ñu ko gisa noonu kon xikma ngoogu di jóge ci yàlla di firi wax wax wax ju mën a jàngale di firi jëf ju correct maanaam di jëf ju tege fa mu war a tege di firi sunna waaye di ànd ak jullit yi loo xam ne ku ko am warees na ràññee mag ñaa xam sëriñ bi nag bari na ci ñoo xam ne borom tabaraka wa taala séddale leen suñu bari te ñu woon ca lool ndax la la ñu ci yàlla sedd ñu ci yàlla lay ñi ci yàlla seede wasar dañ daan wasar ñenn ñi daa wax ak ñi mu àndal te dañ leen ñu yàggeen bu duñ fàtte mag ñooñu nag yàlla dafa leen tawfeex ñu li ñu war a jàng yëpp ba noppi wolofe man nit ñu jàng li ñu war a jàng ba noppi wolofe mu juróom loo xam ne ci lañ doon defar seen dund ndax ñu tasaaroo woon ci réew mi kenn ñi ñu bokk benn jubluwaay bokk seen yéene soppante boo xam ne dañu lay jural bëggante bëggante ci jural la wóorante nga xam ne kenn ku nekk mën ngaa wóotu sa morom suñu wetul te jàmm rek xew loolu la man doon dunde bu jëkk li daal di doon bañ bañ jubluwaay bi bañ la te moo di tàggat ndaw ñi teg danaa gën a misaal ci bu ñu seet ci Sénégal ni mu bindoo ma ne li nga xaar ci aw nag ak li ci biir dara ak li ci tuwaawan wone ak li ci kawlak rek ak li ci saalum lum ak li ci kajoor jóor ak li ci fuuta fóot ma ne jëlee naa yooyu waaye si tuubaa xam ci wax ko mbir mi sax bu ñu waxtaanoon rek bu feeñ dañoo xam ne am na loolu kenn amul te ku bëgg lu jafe faw nga am lu jafe fas nañ yéene insha allahu taala dañu leen ci waxal sëriñ bi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul danañ jéem a indi lenn ci waxal ko Cheikh Ibrahim beneen xiim ak njëriñ ci waxi sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye mu baax ma beneen xiim ak njëriñ ci waxi njabootu suñu maam Maxtaar Pérez ñoom nga xam ne ñoom tam yàlla may leen lool ci xam-xamu xam-xamu xikma ku ci mel ni sëriñ Mari Gassi si ak mbokkam ma sëriñ Mor Xari si ak seen njaboot radiyallahu anhum ak ñetti wax yoo xam ne dañuy fekk mu amal askan wi ndaje te buñ ko adressé kenn te dana ci bari lool insha allahu taala waaye suñu ko gënoon bàyyi xel mooy ñu xam ne nag ñu sàkkan ñu bu sàkkan ñu rek ci ñun la man na suñu xamee ne ci jamono ji mujj dañoo fexe ba téere yi bari ay xeetam yoo xam ne yoo xam ne wala seen liggéey liggéey bëgg moom la wut wax du bari day fexe tamit téere yi bari mën na fexe nañu ba téere wu rëy te ku amu sas danga war a ni ma waxaloon li tax ñu wut saaka ci théâtre ak cinéma jox ci jullit yi ay cër ay taxal ak place yu ñu xëccoon nañ leen ko muñ te àndaloog suñuy fit yàlla ko duggul ko ko ci niir te kon am nañ aw sas bu rëy la ma am lépp bu ñu ragal moo tax ñu daal tënk seen wax gisee nañ ko noone moom wax ñenn sax dañoo far noppi ngir ñu xam ne daanaka nekk ci wax man man bi nga xam ne moom la suñu xalaat bi ma ko jëlee ci gannaaw damaa ñëw ci kuy jaay ay bànn taxaw ci wetam war a xam ko bu yóbbu Ndakaaru ma dégg mu ne ki ñu wax bala ko wax ma taxaw mu baal wax ko bànn ba jeex ma ma tiit ndax amal na leen ci dégg loolu waaye borom bàyyi la gaa wëlba ci xam-xam buy jàngale day bëri mu teg ko ci wetam toog mu daal di wax ne Cheikh Al Khalifa nee na balaa ñu ko wax yett war naa daje ci moom moom la nekk mooy ma teg ko benn ñeent daal di wax ne kii wax xalaat war naa xam li muy wax lan la war naa xam li muy waxal ñan lañu war naa xam li muy waxee fan la nee na ñett yooyu la si Abubakar si wax radiyallahu anhu moom mu teg ne bu doxee ñett yooyu ba xam na ne teg ba xam jamono laaj ñu waxam jël ma ne allahu akbar daal ne borom bandi bandi lu jar mu ne ma téeméer ak ñeent ma ne ko jaay ma damaa dëpp keroog dellu sama nit bàyyi boobu téye naa ko lu ay weer rek loolu xam ne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum moo ko moo koy wax ma tàmbali man di gëstu ay waxam bu baax ndax lan lañ dëkk jàngal ci wax moo tax ñoom ñi wax moom am fu ñu ko teewal am am am itamit ñu ko bàyyee woon xel ndax waxe dafa xam boppam lool am na ko naqari am na ko neex te mu am fu lay wax ko kon ku ko xam di ko moytu bi ñu xamagul ne wax xam na boppam xamagul ne am na lu ko naqari wala lu ko neex booba daal ñu ku nekk ñu nekk di wax waaye bi ñu fekkee ñu gis wax jooju ñu jaaxle ne ko lu xew adduna bi bëgg a tukki wax loolu jooju mu ne dañu maa wax te wax ma jotul ñu ne ah mbir mi kon am na seetlu kon nag bu ñu ko limee loolu moom mooy wax xel la lu du am ndeke def nañ ko naan te xamaguñ ko ci àll bi dañ leen am ñu fekk muy jooy ñu ne ko lu xewati mbaalu la nga doon tere mu ne doon dugg ñu ne loolu waaye dañ maa def leneen ñu ne ko lu mel nan mu ne dañ maa waxee fu ñu war ko waxee ñu ne ah boobu du ko ñu ñëw moytu ko biñ ko gisee mooy xam ne dañ fekk ñu ci ñu wax ko xew jooy wax ma wax ma wet yi wax xam wax la boppam am na lu ko am na am na lu mu bëgg am na lu mu bañ waaye yooyu yëpp leeral na ko nit ñi moom dina tàmbalee seet ci loolu ñeneen ñi di ci xalaat ba far nopp ñeneen ñi itam di ci joxe seen xalaat sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye baax mi ma wax dafa wax ne waxtu njëkk la mën a wax bañ wax xam wax nee na ki mën wax mën naa wax ba tax ay wax waaye dana wax ba defar nee na ki wax mën naa wax ba tax la am lu gën nee na ki mën wax dañu mën a jëriñ ci ay waxam di ca jëriñ ñeneen yàlla nañu ci yàlla boole. suñu laajee dara ci radiyallahu anhu dafa wax wax dëgg lu ma rawatu la ndax waxees li ma laajte la waxees li ma dem sawara wala yàlla billah loolu taxoon lu bari daawoon jar ñu yëkkati kàddu bu ñu demee mu tënk rek ñu seetlu am lenn tënk ko sànni ko fay yi dem ci seen daa jël ko fekk rek lu mu nangu nangu am kan yu wuute defe naa ne li nga waxal danañu xam ak tànn mooy lan ci tool bi toolu gerte lu mu nangu nangu am goon yu wuute waaye kër gu mag lu mu jaboot jaboot am nit yu wuute danga def toolu dugub gis sa genn kan la ñu faxata moom wuti ko gis ca bon gis ca gàttal ba gis ca ngudd gis ca bu yëpp dajee ba yàq la mooy bu ñu defee sa saaxu dox mu doon buuse gàttal mu xuur dara bi mën nañ koo xeex ci ngi bu rafet ba mu bu rafet ak gàddal ma moo tax seetlu ak téere ñoom mag ñi dawuñ ko sàggane dañoo jàppale sax farata ci mbir yu bari muy seetlu ak teeyu da nga dem ci kër fekk fa ku ñu teral fekk fa ku ñu tëral dana dem ci fekk fa ku ñu sagal fekk fa ku ñu sëgal dana dem ci fekk fa ku ñu sukkal fekk fa ku ñu sikkal te ki ñuy sikkal mën naa gën ki ñuy sukkal ki ñuy sëgal mën naa gën ki ñuy sagal ka ñuy tëral mën naa gën ka ñuy tëral ndax doxinu jamono ñoom nag ñoo defee ak bopp ku ca ne wóor doon mbaam naroo koo defar waaw ki xam loolu te nar defar nag mën naa doon ki ñuy sikkal mën naa doon ki ñuy sëgal mën naa doon ki ñuy tëral waaye mu nangu ngir la jaral na ko yooyu ndax boroom pas-pas du am naqaru àdduna jox la la misaal rek ci kàttan bu xuur bi sëgg fere bi mooy ñaar ñoo bokk ndey bokk lu bari kenn ki topp adduna kenn ki topp diine mën nañu caaxaan ba gën laa def sax bu boobu nag seetaan na ak wéetaay ba mooy gërëma nit ñi seetaan ni wax naa ne seetaanum Sénégal ku ko jàppe mbooloo waru lu lu yëngu yëpp daw moo tax seetaan yi ku ko jàppe rek mën ngaa war bu ëllëgee li tax ma ne seetaan yi ak wéetaan yi mooy gërëma nit ñi mooy ci toppaat ni ni ko àdduna wusee moo ko yóbbee seetaan ki topp diine bàyyee ko yàlla ak la woon ko gënal moo ko yóbbee wéetaan waaye yële di àtte te moo ci solo mooy mujj xamuloo ne kër gu dagg la te dagg bi daje yëpp ñoo bokk yëpp bokkal fu ñu nekk pepp ak gattax ak ñoo bokkoon na ci tànd bi waaye dañu ca noppee rek lañu tàggoo wuute place pepp ci saaku la jëm ñu aare ko bu tax juróom xetax delloo ci tool bi mu di dox wala ñu jox kos ci jamono ju naqari jaloolu ñu sànni wala ka am xel lakk ko muy xeme li moo tax yu bari boroom xel yi duñ ci sëri dañ koy delloo seen boroom wante du tee ñu xam ne bari na yu aada di waral bari na yu aada di waral te loolu lañu Sëriñ Tuubaa doon bañal bi mu ñëwee li mu jëkk li mu jëkk a proposé rek mooy jële fi aada taxawal sunna aada dana dem ba yóbbu nit mu xas ku ko gën wala mu jëw ko te aada nag fekk ngi yem ci aada rek boroom nax wii duñ ci àttewoo ndax ñoom li ñu tudde baat moo di mu mufid ma ne buñ ci dolli woon mim sax muy aadama ñu man ne sunu maam la waaye aada kese kese kenn xamul lu fi firi ci wolof aada mooy dem ba nit toog fu mu warul toog aada mooy dem ba nit yónni ku mu warul yónni aada dana dem sax ba dugal nit ci lu mënul sëriñ tubaa nee na mbooleem yiw yi yi ñuy sàkku yépp daje nañ ci sunna mbooleem ay yi yi ñuy muslu yépp daje nañ ci biddaa te moom bi mu ñëwee bëggan fee jële aada loolaa ku may xarqul xarqul aada ndax dañu ne xarqul aadati bi tarkil aadati xar mooy bàyyi aada rek moo tax aada ah naqari na fee jële de waaye jar naa bàyyi xel ndax yi muy waral bari na yi ñuy gis muy tàmbali ñaare te du ak yépp aada da leen a sos moo tax du mën a sori ndax kat ku ngëlam te dugal ci mbir bu gindikoo génn ci ba set waxoon naa ne campagne ku mu dugal ci compagnie gu mu war la dugg bu kumpaam dañee mu am kumpagne mëneesu ci dara campagne ku mu dugal ci compagnie gu mu warul a dugg bu kumpaam deñee mu am kumpañe te loolu noo koy gis jamono ju ne noo koy gis moo tax seetlu ak teeylu mat naa bàyyi xel li ëpp ci campagne kat yi kat la tiitaroo mooy diwam diw man la àndal wala doomi diw man la àndal bu fekkul woon nga xam ne gooñ gi mel xam ni kand gi mel xam ni kër gi tëddee waxam jooju mën na laa fàbbi te loolu la la ma ngi doon bañal kooku muy bàkkoo ne moom la àndal mën naa doon koñtaan bi mën naa doon gàggal ma bu xur bi ndax borom tool bu farlukat balaa cooroon mu récolté yi am njariñ ci tool bi yépp denc ko fa mu bëgg ngelaw du ko bett mukk nan leen di seetlu tey teeylu lu ci am solo la fii ci Sénégal gis naa fi lool maa ngi jéglu baat bi lu mën a andi musiba ci nekkinu nit ak dundinam sénégalais dafa am faiblesse ci borom daraja ak borom bayre ak borom teraanga bu ñu waxee rekk yóbbaale leen dafa mel ni dañ ko dul tey kenn xamul lan la te mag ñi dañuy tënku ci dëgg di yar ndaw ñi ci sunna bañan ku leen féef moo taxoon Cheikh Abdul Ahad Mbakke radiallahu anhu yal nañ ko yàlla fayal moom mi nga xam ne daawul jaawale daawul yóbbe wax lu ko naqari fu wax mosaa jote rek mu wax mos naa wax ne doon leen i ëkk te bañ a doon xob nee na ëkk day lu ngelaw bari bari doole fa la koy romb waaye xob day ngelaw mën na koo dugal foo xam ne mënu ko faa génnewaat doon bañal ku nu féef gis nga réew bu manqué yaar doxam dootu gaaw mag mu ñime dëgg ak ndaw lu yaru lu manqué ci mii réew mag mu ñeme dëgg ak ndaw lu yaru lu manqué ci mii réew defarug ndaw mi ci kàddug mag mu yiw mag mu yiw kàddoom jikkoo lay defar fii jamono toll li gën a doy te indi coow ñépp di ko jàmbat te moo di lu tee jullit yi bennoo fekk yi ñuy jaawale bari jullit yi bu fekkee li war a boole moo leen tàggale nu ñuy bolooti munte ne yi ñu jaawale moo bari ndax jullikat ak jullit du benn julli kët ak jullit du benn te réew mi nag ay julli kët la gën bari la ci ay jullit yi ñuy jaawalee bari jullit piir ca maandu ga piir ca ngor ga piir bariwu fi xamloo ne diine du julli kese diine du woor kese diine nekkul ci alxaaji ak aja kese rek ku la dàq julli dàq laa woor ëpp la yooni makka te bu tëjoo jëw moroomam gorom bu ko rombee mu xas ko bu ko ëpplee reetaan ko booy wëri ab jullit romb ko fa wéy te dem seeti keneen al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi aw kama xal moo tax mag ñi li ñu doon jàngal gone yi ñu jikkowoo jikko ji yàlla taamu ci nun xuliqu min axlaaqillaahi jikko la ñu jàppe nit wante du ab juddu ki gën ñépp ci jikko la ko yàlla tagge taggu ko ci askan taggu ko ci meen danaa wone nag li ma wax lu bokkul ak ni ñu ko meene déggee ndax sunu boroom tabaraka dafa am nu mu taggee sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam ci jikko te àggul woon ci wa innaka la ala xuluqin azimin man dama jàpp ne wa innaka la ala xuluqin azimin njobbaxtal la te ki nga yéene li ne ci garab gi nag jàngal ko ab yéeg moo gën nga bàyyi ko muy gësëm wala muy lonk sunu boroom bi mu jàngale sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ngir nu mën a roy ci moom dafa waxoon ne wa in tutiihuhu tahtadu melal naa ko ni ma bëgg ngeen mel ni bu ngeen ko toppee di ngeen jub wa in tutiihuhu tahtadu loolu maa ngi ci jégglu waaye sama gisin la rek misaal ni may joxe ci juddu ak jikko moo di bu ñu jaawalee ngor ak gore du sotti ndax ngor moo di juddu wante gore mooy jikko defe naa boo demeen Cap Vert sax ña dëkke gox yépp wóote nañu am naa maam joo xam ne ku miinan dëkk bii la ñu di ko wax Cheikh Ngóone Calaw Joxaane taalibeeb Serigne Cheikh a bal la siyaare bu baax alaaj maam Cerno ak rakkam yu baax yooyu suma maam Cheikh Ngóone daf daa wax ne bu ñu nee as gor a nga ne ñaar ña ko jur tax ñuy wax waaye bu ñu nee aka a gore jikko ja bu ñu la nee diw as la nga gis ko muy gor moroomam gorom juddu baa fa nekk waaye jikko ji newu fa ndax gor du gore gor su gore bokkul ak gor suy gore as gor dafay gore tey fonki waxam ba du deñ du fen du jëw te du sooket jëw këdib yaaram moo tax mag ñi yu bari daawuñ ci jaaxle ndax dañoo amal ay nattukaay yu ñuy xàmmee yu bari gis nga mag moomu ñi mu xamlee ngor te xamle na yeneen yu bari waaye taxunu jóg maa ngi jéglu ci bayit woowu sax dafa ma rëcc wax naa ci njëlbéen gi ne am na ku fi jaaran waxtaane lenn ci woyu mag ñi waaye da ci am mag moo xam ne bu may dem ci ay bayitam dama ko dul tey nañ ma ko jéggal Serigne Bay jaxat radiyallahu anhu ñoom dañoo amoon ay nattukaay yu ñu daan xàmmee nun nag nooy jaawale yu bari yoo xam ne dafa làmb te wuute moo tax nuy faral di tarxiis ñaare li tubaab di wax trompe jaawale ko yóbbe ndax yi ko nuru te ko dafa bari danaa la woon juróom-ñett ñoo xam ne kenn ku ne ci ñoom yaari melokaan la ko mag ñi daa xàmmee yaari melo murit bi boroom xam-xam bi boroom lislaam ji ku am ngor ki ku ragal yàlla ki boroom xel mu rafet mi nit ku baax ki ak ku am yërmande ki ñii ñépp kenn ku ci ne mag ñi wutal nañ ko xàmmikaay yoo xam ne bu ca newul ñu màndu ci ab murit woyof ak tabe lañ ko daa xàmmee woyof ak tabe moom lañ daan xàmmee ab murit ñoom ñu dul jaawale nun ñi jaawale nag nooy natt ak murid ci mbub mu set wala oto bu rafet wala enveloppe bu diis ñu ne murid saadix waaye ñoom ci yenn murid sax ci murid lañ daan yem waaye daw ñaagu ci boroom xam ñu ngi ko daan xàmmee ci woyof ak màndu boroom lislaam ñu xàmbalee ñu xàmmee ko ci laabir ak yar waaye ñoom daaw jaawale boroom lislaam ak arab jaawale wuñu woon lislaam ak arab nun nooy jaawale lislaam ak arab ku am ngor muñ ak doylu lañ ko daan xàmmee ku ragal yàlla daawuñu ko xàmmee ci matériel ndax ñoom jaawale wuñu barke ak matériel ñoom ku ragal yàlla lañu ko daan xàmmee mooy jëfe ndigal yàlla yi ak bàyyi tere yàlla yi boroom xel mu rafet ñu ngi ko daa xàmmee ci wax ju rafet ak jëf ju rafet nit ku baax ñu ngi ko daa xàmmee ci bañ a tooñ ak jéggal ku ko tooñ ku am yërmande ñu ngi ko daa xàmmee ci bañ a ñeetaane tey dimbalee ci la ko yàlla jox xam nga ne yii ku leen xàmmewul jonge gaañ la ku leen xàmmewul jonge gaañ la njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci la nuy tàbbi ak mag ñi ànd nag moom fi ma ci sukkandiku ñoo xam ne doyloo naa seen xalaat rafetlu naa seen waxin juboo naa ci ni ñuy tërale seeni jëfin ci seeni gëstu laa sukkandiku li ma fas yéene waxtaane ci njàngaleem sëriñ bi ak mag ñi ma àndalan ma tànn ci sëriñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Abdul Wadood tànn ci sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moustapha Afsa tànn ci sëriñ Seexuna Gay moom sëriñ Cerno Gay tànn ci sëriñ Moor Astuka moom sëriñ Malick Basin si ak lenn ci njabootu siyeen sëriñ Tuuba dénkaaneen bii may bëgg indi bi mu koy indi dafa wax ne maa ngi laa biire képp koo xam ne gis na mbind mii na xam ne ci ku koy laaye biir ku ko bëgg lu yiw la jóge moom foofu la nekkoon képp ku yem ci mbind mii na xam ne ci ku koy laa biire te yéene ko bëggal ko jàmm ëllëg ci la jóge daldi wax ne woy yii maa ngi ko woy ngir képp ku ko nangu ci taalibe yi ak ci bokki jullit yi man cee defaroo nga xam ne kon forcé wul kenn képp ku ko nangu la wax ci taalibe yi te sañal naa forcé taalibe yi nag waaye day jàngale ndax ñoom ci num jàngale li mu jariñ nit moo di xàmmee ndax nag xam nañ ne ku xàmmee defaru sëriñ bi wax ne yaa man yaroomul fawsa xaddim niya min qabli saayin ulal mardiya mu wax ne boo bëggee am li ngay wut àdduna alaaxira sa jëf yu baax yépp de ci jiital yéene lu tax newul sa jëf yépp rek waaye sa jëf yu baax yépp mooy li mu bëgg moom nit ki ak li mu foog defe ne nit ki du sonn ci dara lu ko amalul njariñ mu ne sa jëf yu baax yépp dee ci jiital yéene yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne jëf yi kët ci yéene rek la aju ci yéene yi rek la aju nit ku ne it la mu yéene ci jëfam rek lees koy fay kon ku gàddaay ngir topp yàlla akub yonentam bu ëllëgee yàlla dana ko fay ku gàddaay nag ngir sàkkoo am alali àddina walla ngir bëgg a topp jigéen jum bëgg a takk la mu yéene rek lay mën a am foofu it yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dana fi xamal ne nit ki bu yéenee aw yiw ci la muy def yéene ja rek yàlla da ko cay di bindal yool bu mat sëkk bu matalee jëf ci nag yàlla bindal ko ñaari yool bu dee dafa yéenee bu dee dafa yéenee def lu bon nag yàlla du ko bindal bàkkaar li fekk deful lu bon la te bu tuubee yàlla jéggal ko mi ngi nu fi xamal na it ku yéene dara ci mbir du ca am lu dul la mu ci yéene bu ca yéenee lu bari it dana jot la mu ci yéene lépp ci ngëneelul yàlla mu koy mi Sëriñ Tubaa wax ne lii nag bokk na ci li koy dëggal ngeen xam ne lii ma nekkoon ba yàlla dama ci door a génne lu jiitu ren ba ma ciy dugg dama ci yéene woon def li yàlla farataal muy li ak li mu sopp lépp ak bàyyi lépp lu xaraam ak lu ñu sib ak lu lënt ba loolu amee yàlla setal na ma ci lépp lu ma doon moytu may ma lépp lu ma doon sàkku diiru fukki at yàlla nag moo jagleel yërmandeem ku ko soob te mooy boroom nga ne lu màgg la teg ca ne wajtani bil afaati wal mafasida yakfiika rabbuka al asa wal xaasida wala tanaasuxil xusaata war xabi fii maa la daa rabbika muti raxabi fa kullu man sabara an maasi maa la ilaa siwaahu kullu aasi dafa wax ne képp ku moytu gaaf yi yàq jëf yàlla dana ko fegal lépp ay àdduna ak alaxira musal ko ci képp ku ko añaane mu ne bokk na ci gaaf yooyu nag yii may bëgg te ñu toxale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti gaaf yoo xam ne benn bu ci nekk am na lu mu yàq mu ne gaafu xel mu ñaw ak muste mooy mu jéggi dayo boole ceeg rëy gaafu jàmbaar mooy tooñ ak yàq gaafu tabe mooy jox nit ba noppi di ko ko xoole ak di ko tiitaroo gaafug taar ab rafetaay mooy di wone wu gaafug jaamu yàlla mooy tàyyi ak bàyyi gaafug waxtaan mooy wax lu dul dëgg gaafug xam-xam mooy fàtte gaafug askan wu baax mooy di ko damoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne nee na dañuy xamal ne yii ay gaaf la yoo xam ne genn bu ci ne day yàq yam ko booleel tudd naka noonu la gaaf gu nekk di yàqe la mu ne mu ne taalibe bi war nay moytu gépp gaaf gu mu xam bala moo dugg ci la muy def te lu mu xamul mu laajte ko Sëriñ tubaa nee na képp kuy xëccoo àdduna ak ñi mooy yàlla nag dafa mel ni daa bëggul la nekk fa yàlla te mooy lay sax Sëriñ tubaa nee na ku am xel nag buy tànn lay des lay tànn te bàyyi lay jeex Sëriñ Tuubaa nee na képp ku muñ mooy yàlla yi bàyyi leen yàlla dana ko musal ci moykat yàlla yi bokk na ci liy dëggal lii nag ngeen xam ne yi ma jaay yàlla mu jënd ko te xàcc du ci am mukk damaa xam ne rek la nekk fa yàlla moo gën te mooy des xam ne it ci jaay yooyu bàyyi leen la ma yàlla di musale ci képp ku nekkul ci yoonu yàlla ba faw daldi indi topp sunna ak fonk xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne jëf ju néew ju dëppoog sunna moo gën jëf ju bari juy bidaa nee na giñ naa ci yàlla ne nit ki bu defee yàlla farataal ci moom ba noppi mu jàng benn bunt ci xam-xam moo ma gënal mu naafi la junni rakk wax na ne it moom Serigne Touba wax yi gën ci wax yi mooy alquran yoon wi gën a jub ci yoon yi moo di yoonu Muhammad sallallahu alayhi wa li yées ci biir yi nag gën cee bon mooy lu ñu sos ci diine lépp lu ñu sos ci diine biddaa la te biddaa bu ne ak réer la réer gu ne sawara lay jëmee wax na ne it ku dox wuy ji ku dox di wuy ji kuy woote biddaa ma ngi koy dimbali ci luy màbb lislaam wax na ne it maa ngi leen di digal ngeen taxoog sama yoon wi te mooy sunna di yoonu ñi ma wuutu te jub téye leen koog seen fukki loxo te ngeen moytu lépp les sos ci diine lépp le soskat bi daala wax na ne it lislaam ba muy tàmbali lu tumuranke la ñu néew nekkoon ci di ko sellal dana delluwaat it ci tumuranke ñu néew di ko sellal waaye nag ñay sellal ca jamono ya muy tumuranke ñooy caxe ëllëg Sëriñ Tuubaa wax ne bàyyi leen jiw te def seen njiit yi muy wattandiku ak ndaw ayit yi tey bañ di tudd ayibi jullit yu góor yi ak yu jigéen yi na ngeen di musal jullit yu góor yi ak yu jigéen yi bu leen leen lor ci seeni làmmeñ bu leen leen lor ci seeni jëf mu delluwaat ci hadiis bi ma waxoon léegi nee na na ngeen moytoo wuy ji wooteeb seytaane moom kat ci lu leen jëme sawara rek la leen di yóbbu la leen jëme ak lu leen yóbbe gàcce na ngay mën a xam ne wooteeb seytaane mooy bala ngaa def dara nga taxaw xool ci lan la sa xol daw jëm bu dee sa xol ci liimaan ak lislaam ak lixsaan te moo di gëm yàlla topp ko sa sellal topp ga la jëm kon loola wooteeb yàlla la bu génne yett yooyu nag xamal ne loola wooteeb seytaane la doomu aadama dafa am na ko yàlla bindee bu jógee jëm ci lu xaraam xol bi day baj baj bu jógee jëm ci lu ñu sib xol bi day xesen bu jógee jëm ci lu dagan xol bi day dal dañu ne ragal ak bëgg ak gëm loo ci xam yàlla mu boole laa koo ko jox te doo ko sañ a bañ ragal ak bëgg ak gëm loo ci xañ yàlla rek mu boole laa koo ko jox ndax yooyu dañoo takkoog yow te moomoo leen faw rek nga joxe leen teel leen jox yàlla nag moo la mën a musul ci fitna yooyu booy gëm na yàlla tax booy bëgg na yàlla tax booy ragal na yàlla tax Sëriñ Tuubaa nee na dee leen wattandiku lekk lu ak lu lënt lekkati lu xaraam dee fi dox diggam ak jëf yu baax yi Sëriñ Tuubaa nee na bu seen xel demee ci werante xam gi yàlla xam li nekk ci yéen na leen doy ba du ngeen yittewoo keneen xam ko bu leen nit naree xëcc jëme ci werante bu ngeen nekkee ci dëgg bu leen ko tontu bu ngeen nekkul ci dëgg ngeen tuub kon yàlla dana leen jéggal nëbb seeni sikk Sëriñ Tuubaa wax ne defal lii bàyyil lii muy tontu lu mu tontu wan ku ko doon laaj ak képp ku ko nuru ci sàkk ngërëmal yàlla mu màgg mi yow taalibe bii xamal ne maa ngi lay dénk juróom benn mbir di la tere juróom benn ni nga ko sàkkoo ci man juróom benn yi ma lay digal ñooy gëm yàlla tënku ci yoonu lislaam yi mu rëdd sellal say jëf yàlla rekk tax nga di ko def jàng alxuraan ragal yàlla sàkku xam-xam te di ko jëfe boole kooki teggin ne ko nag li tax ma di la dénk yii ku gëmul yàlla ci xolam ab yéefar la ku tënkuwul ci yoonu lislaam bi yàlla rëdd ab kàccoor la dib saay-saay ku sellalul ay jëfam yàlla rekk tax ab njëstalkat la ku wéetalul yàlla la ku jàppul ci alxuraan mooy ci di ko topp ku réer la réer gog dana ko yóbbee jooy ba faw ku ragalul yàlla te mooy jëfe ay ndigalam di moytu ay tereem bu ko yàlla yërëmul ba mu tuub tuub gu sell gu dëggu lu jiitu muy faatu kon perte na perte bu fés ku xamul te sàkkuwul xam-xam di ko jëfe boole ko ki teggiin ba ba muy faatu kon sànk na ak dundam juróom benn yi ma lay tere nag ñooy kañaan bul bëgg mukk aw yiwu nekk ci nit du nekk ci jullit dañ ku añaan kat am lu baax mukk du doon kilifa mukk ñaareel ba mooy rëy ñi rëy kat ku ci faatu te tuubul génn ca yàlla dana ko tàbbal sawara lakk ko ñetteel ba mooy xër xër kat day jëme ka mu nekk ci moom ci rëcc bu mag ñeenteel ba mooy sax ci mooy sax ci mooy kat ci màndargaay texe di la bokk juróomeel ba mooy nay naykat day tax a jige sawara di tax a sori aljana juróom benneel ba mooy leem ak yeexe lu baax loolu ko day waral lu baax raw la te ku lu baax raw te dabuwu ko dana texee di texee di goo xam ne ak texe dootu ci topp mukk wala iyaasu nga gis laa biir ak Sëriñ Tuubaa mën naa digle li mu war a digle ndax li mu digle ak li mu tere lépp njariñul àddina ak alaaxira mi ngi ci jëfe ndigal yi ak bàyyi tere yi waaye nag mu wëlbatikuwaat nag xolam bu laab ak laabiir gi ak yërmande ji nekk ci moom mu di ko digalaat nag loo xam ne moo mën a tax mu jëfe yooyu nga xam ne moom la ko digal mu ne bokk na ci li lay may loolu bokk na ci li lay dimbali ba nga mën a defee lii ma la digal lépp mën a bàyyi li ma la tere lépp ngay xalaat tey daw ak tayel te sag jaamu yàlla nga ci bañ a bàyyi xel nit ñi tey lekk lu lew tey bañ a toog ak ñu réer ñi tey réerale te mu wóor la ne wépp yi woo yéene sa mbokkum jullit yàlla na la ko defal te ngay suufeel sa bopp tey doy lool yi la yàlla wërsëgale ci lu lew tey gaaw a tuub saa boo defee lu dul noonu rek tey dimbali sa mbokkam jullit ci lu koy dimbali ci jaamu yàllaam te du la lor yow nee na yii yépp nag tawféexu yàlla ak jàpp ndalam rek mooy tax mu mën a am sëriñ tubaa nee na képp ku am tawféex dana jariñu ci tontu lii loolu moo ñuy tàbbal ci rakkam ju baax ji boroom dëkk bii nga xam ne tawféexam ni mu jariñoo ci tontu lii firndeel na ko borom dëkk bii nga xam ne mooy rakkam ji nga xam ne lim ci waxal boppam doy naw tagg te moo di musta wuuteeg man ci ndawam ba ci magam ak li mu ko ne yoway sama loxol ndeyjoor muy misaal mu matale ci fànn yépp ci kuy xalaat moo ko yebaloon mu sanc fii 1912 la mu defoon ci moom mu def ko ci ñeneen te bokk na ci la mu defoon ci moom not bakkan gu wér ak jaamu yàlla gu sell mu yaar yoo xam ne ku ko bëgg a def ci aw nit faaw nga beru di dunde saw ñaq te beru ci àll lees ko mane dunde lu lew dara raxul ci mbey lees ko gën a mën a defe te mbey it ci àll lees ko mën a defe sëriñ bi gis na beru ak dunde aw ñaq day laaj na sañ ci ab ab àll bu kenn nekkul mu jox ko ndigal mu ñëw sañ dëkk bii sanc ko ci gëm yàlla gu ànd ak wóolu ak ak doylu te loolu baat bi mu jëkk a wax bi mu wàccee fii dëggal na ko dégg naa ci sëriñ Mahmoudan Njaay moom sëriñ Alsey Njaay mu wax ne guddi gi ñu wàccee fii maam Seeru na faati laaj fii fan la ñu ne ko toogin jag mu ne nan fii ndax mu jag gis nga boroom xel mu leer te ab xolam sell day taaraar kàddu jaay yi toogin jag mu ne nan toog ndax mu jag dal di am pas-pasu jëf jëfi li ko sëriñ bi jox bokk ci ñi ma waxoon ci tàmbali waxtaan bi géeju ci xam-xam lool not boppam ci jaamu yàlla nekkoon ku laabir ku dégg diineem nekkoon ku sunu borom may xam-xamu teg ma te moom ay waxam li mu daan jàngale mooy dëdduloo nit ñi àddina ragal loo leen yàlla xemmem leen la nekk fa yàlla waxi maam Cerno Ibra Faati loolu la daan jariñ bokk na ci waxam nee na doomi soxna lamb jum wàlli judul ji diine ak xam-xam su demee du doon mbër ma maam Cerno Ibra Faati nee na nit ñi ni ñu ragale ak ñàkk bu ñu ragale woon yàlla duñ jeexle ci dara maam Cerno Ibra Faati daana wax ne dee leen yittewoo seenub dund te bañ a yittewoo seenub dund alxuraan ju sell setam bu baax bi ma waxoon léegi Sëriñ Xalil mbakke yàlla na yàlla guddal aw fanam saraa ko saraa bu leer leeral ne loolu mooy dee leen yittewoo luy dundal seen xol te mooy santaane yi te bañ di yittewoo seenub dund ndax yàlla warlu na ko farlul ci mbey mi bañ jëm fenn di sàkku añ ki lay bey loon ngi uufi añam jéggul woon naa rek waaye munta ñàkk sëriñ ba jaxate loolu noonu la ko gise woon maam Cerno Ibra Faati ak njàmbaaram ak bañ nit ku toog loo neen daana tax muy wax ne lii ñuul ci kër lépp ak ñàkk la ku bëggoon jàmbaar ku bañoon ab yaafus la am na ñu mës a toog ci moom di waxtaane ak taalibe am ku ne ak taalibe mooy lu la sab sëriñ digal nga def ko ba ko maam Cerno déggee mer ba kanam gi soppi ko mu ne leen déedéet loolu du taalibe de ak taalibe mooy lu la sab sëriñ digal nga dëppale kook alxuraan ak sunna suñu dëppoo nga jëf suñu dëppoowul nga jël yonent bi wax teg ci sa kanam te mooy déeful topp mbindeef ci mooy yàlla suñu boroom maam Thierno Ibrahima Fati daana wax ne am na lu dox ci sama digganteeg Serigne Touba ci ay mbóot loo xam ne su ma ko waxoon nit ñi danaa ci am ci alali adduna lu kenn xamul nu mu toll waaye day adduna amul solo te day jeex àllaaxira moo am solo moo ëpp solo. nu gis ne kon moom itam ak dundam mi ngi tënkuwoon ci shariatul mutahara ak xaqiqatul munawara leen Sëriñ Tuubaa moom ku daa jëriñ nit ñi la ci wax ak jëf bu nu seetee njabootam jii ko fi wuutu nga xam ne ñoom foofu la nekkoon ma tànn sëñ Abdul Xuddus radiyallahu anhu ni mu daan misaare ni yàlla di jëflanteeg jaam ñi ci seeni jëf ku jëf juróom-ñeent ku jëf benn bu baax mu tegal la ci juróom-ñeent muy fukk ku jëf benn bu bon mu tegal ko ko fa ndax moom amul fu ko denc nu ko Sëriñ Abdu Xudoos daa jàngalee ndax bañ ko sàggan nee na day sàggan ba say benn benn ëpp sëy fukk-fukk nee na loolu càggante weesuwu ko kon kooku mën a jàngale la euh, dégg naa sama turandoo sidna Omar ibnu Xattaab radiyallahu anhu daana fi daana misaal càggante ndax ku ko bañoon la moom dadaa wax ne taal ab sondeel di xool ba mu jeex te li tuyoo fa lu jarul sondeel càggante mënu ko weesu sëriñ Cheikh Awa Balla këram sorewul woon ak stade Demba Diop ci Sicap daa mos a romb foofu coow li bari lool mu laajte ñi lu ñuy def am ñu ko ne ñii di dañuy fo am ñu ko ne ñi di dañuy football mu ne ndax nañ ci fay xaalis ñu ne ko ñi football dañ leen di fay xaalis mu ne ñoom kay kon fawuñu dañu liggéey ñii seetaan ñooy fo ñoom noonu lañ daan jàngalee ndax bañ ko toog loxoy neen nu ñëw ci sëriñ Mouhamadou Lamine gay mu baax ma bokkoon ci mag ñi 1860 la gane àdduna 1941 la wàcc juróom ñett fukki yu tegal lépp mu nekk mu nekk ko ci liggéeyal yàlla ak jariñal yàlla bindeef yi nit la woon ko tuuti jëmm ab taxawaayam dafa gàttoon dafa nekkoon nit ku xees lool mu neexoon baat lool rawatina bu jàngal quraan boroom xam-xam la woon bu ragal yàlla ku dëddu woon àdduna la dëgmal boroomam na Ceerno Ibra Faati mi ma wax léegi mas nay waxtaan ba yàgg mu tudd yàlla ñetti yoon daldi ne kenn melatul ni sëriñ Muhammadu Lamin Gay mu baax ma te booba mbooloo mu bari la toogal mel ni dañuy sikki sàkka mu wax boroom daaru ne lii ma wax mooy dëgg mooy li am ndax képp ku ñëw àdduna boole nga ak yàlla dara ba mu des sëriñ Muhammadu Lamin Gay mu baax ma maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina daana wax ne sëriñ du Lamin Gay day bëgg naa koo dëkk waaye ma xam ne waaye xam naa ne bukki attanul ñay sëriñ Mamadou Lamine Gaye mu baax ma moom mës a moo mës a bind kaamil kaamilu alxuraan bu yéeme boo xam ne mbind mi xaraf wu ne bi mu koy bind dafa ànd akum njàpp moom ci jëmmam te bu àggee ci aaya day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ko koor ba kaamil bi àgg mu aman yéene jox ko sëriñ Tuubaa waaye booba ku baax ci mu ngi gabon mu ñëw jox kaamil bi maam Cerno Ibra Faati bi mu agsee ba nuyoog moom maam Cerno laaj ko ne ko bi ngay ñëw lu la indi mu junj ko am mbaam mu weex mu mu yewoon ci ginnaaw kër gi fekk booba sëñ mu ndumbi Mbàkke ma nga fa ci jotaay ba bi mu leen nettalee ni mu doon binde kaamil bi ñu dal ci yéemu lool ak rafetaay bi sëriñ mu ndumbi ne ko dama bëgg ànd yow ba ca gétt ga nga tànn fa daaba ju soob ak yéreem akum santam nga jël ko sëriñ Mamadou Lamine Gueye mu baax ma ne ko wax nañ ne ndar moo fi gën a rëy su ma taxawan ci buntu kër bu nekk di sàkku ab sarax amuma ko wala ma yilib dëkk bépp ñuy wéy ci sama ndigal ak fas bii day li muy baax baax xàmmee wu ma ko ak jaat gi nga xam ne ëllëg su ma faatoo ci lañu may teg dugal ma ci sama bàmmeel ñoom laa yemale yaakaar naa ne dëddu àdduna mënta weesu foofu te magay awa jeey baayam daf ko daan wax ne ko ca teel doomi sëriñ Mor Anta Sali ji man nañ ne tuuti tànk la waaye raw na mag ñu bari fexeel ba mel ni moom booba rek la teg bëtam sëriñ Touba moom daana wax ne man mii day àdduna sédduma ko dara ci samay mbir kon nag lu mu ma jox dama koo gënee daana wax ne àdduna su la joxee mbaggam bul ko jox sa mbagg ndax soo ko joxee sa mbagg ñeel na kàmb kàmbugum lay sërxal daana wax ne àdduna su la tàllalee loxoom bul ko tàllal say loxo ndax boo ko tàllalee say loxo benn joxu la dara walla lu mu la jox balaa yàgg mu nangu ko daana wax ne àdduna su la nee kaay ma déey bul ko jox sam nopp ndax day soo ko joxee sam nopp benn waxu la dara wala lu mu la wax dalay nax moom sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye mu baax ma daana wax ne du ma tooñ duma feyu ndax kuy tooñ du mucc kuy feyu du të kuy xëccoo du am jàmm mbër moo daaneel meneen gemb daana wax ne borom dooley përëg war naa ragal boroom borom yi mbooloo borom dooley mbooloo it war naa ragal borom dooley baatin borom dooley baatin war naa ragal boromam. wàllu yar lu ko ñoroon la te xam ngeen ne yar mooy li ëppalal solo ñi wuutu sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam man nañ ne Serigne Touba mission mooy yar ndax rabbi ashabaka bil himmati loolu xam nañ ne moo yar moo doon mission Serigne Touba Serigne Touba daana wax ci ci njaareem kër gi day lenn rek a fi nekk loo xam ne ku ko yóbbu yóbbu nga lépp ku ko fi bàyyi yóbbuwoo dara mu yar Serigne Mamadou Lamine Gaye mu baax mi dafa am ku ko ñépp mii ne lan moo xam ne moo nett lu bari ci ay waxam ñu koy wax Moodu Fall Aram Kan Moodu Fall Aram Kan moomu nee na bi ñuy door a sanc bu ñu mosaa di liggéey da leen di woo ba ñu ñëw mu ne leen xam ngeen seen yaram yi may sonal lu ma ci jublu ñu ne ko déedéet mu ne dama leen a bëgg a defar ba dootu leen yàqu mu ne xam nga jëmm ju ñu defar nu mu mela ñu ne ko déedéet mu ne ko mi ngi mel ni gàtt bu ñu rendi fees ko jël der bi nepp nepp ko luxandi ko wulli ko ba mu nooy ndax moos der woowu dañu koo defar ba dootu yàqu nee na jëmu ju ñu defarul xam nga no mel ñu ne ko déedéet mu ne mi ngi mel ni gàtt bu ñu rendi juug ko fi barab xam nga lu ci mujj xanaa boole tuuri am na benn bés mu ne ko Ahmadu ak taalibi laa la bëgg jàngal laa la bëgg a xamal te moom kat wax nañ ne am nattukaay la woon ci ak taalibe moom sëñ Mut Lamin Gay moom dafa wax ne mbooleem li sëtu ci Maam Maaram Mbàkke awma ci ku may boot di kaate kii foofu la ak taalibeem nekkoon daana wax ne Sëriñ Tuubaa bu doon jaay bëgg njëg gi nan leen ko bëgg nippal bëgg aw nagam kon moom nattukaay la woon ci ak taalibe mu woo taalibeem bii ne ko ak taalibe laa la xamal ne ko ak taalibe lu ñuy tëj ci biir gaal la na nga fexe ba wàcc ci biir gaal gi te bu ko toj bu ko yootaan bu ko jéggati yóbbu nee taalibe dëgg day boole saayir ak baatin bu ca leen dee des nay saayir sa waaye bu muy baatin ba ndax sàndarma du ab tubaab waaye ku ko ci ne ab tubaab a ngi daana wax ne xel day fukk la ak yaar waaye yaar rekk mat a jëfandikoo ñu ne ko yan mu ne xel mi lay jëme ci ak jub ak xel mi lay jëme ci ak way daana wax ne yett yëpp ku leen sàlloo te bawoo ko ñii wut àdduna leeru ma waaye ñii yàlla raw nañ la ñu ne ko yett yan mu ne werante biddanti téesante daana wax ne li tax a yegg yett la yenu la nga attan doxe na nga man dëgërloo yàlla daana wax na lii tee yegg juróom la xër rëy iñaan dégg pexem jigéen ak dugg bunt boo xamul ab génn waayam te defe naa loolu dénkaane Sëriñ Tuubaa bi nu weesu leeral na ko nee na waa ju baax waa ju baax dëgg juróom benn lay boole nee na waa ju baax du fen du jëw du wor du tooñ boroomam du tooñ moroomam te ku ko tooñ mu jéggal xanaa kon delluwaat na ci yaari melokaan yi ma ngi doon waa waaju baax bokk na ci dénkaaneem diggante nit ak boroomam diggante nit ak mbokkam jullitam diggante nit ak mbokkum boppam diggante jàmbur ak jàmbur sëriñ Mudu Faal aramkan nee na benn bés la ko woo mu ñëw mu ne ko Ahmadu ab yàkk laa la bëgg a jox ne ko yàq nag ci buntu gannaaw euh, la ko dekk jaarale ne ko li tàmbalee alif lam mim salikal kitaab ba ci minal jinnati wan naas laa la bëgg a ci fukki tomb ak ñaar nee na mu daal di may tombal diggante nit ak boroomam ñetti tomb jullit ak jullit ñetti tomb mbokk ak mbokk ñetti tomb jàmbur ak jàmbur ñetti tomb nee mu daal ma koy tekkil ne ma ahmadu dénk naa la li ngay warmaale sa boroom da ngay topp ay ndigalam bàyyi ay tereem gëm ab dogalam soo ko defee wàccoo nga ak moom jullit ak jullit alquran moo ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwani mu ne jullit ak jullit da ngeen di soppante wóolonte bañ a noonoo mbokk ak mbokk bokk yéene bokk soxla bokk la ngeen am jàmbur ak jàmbur de moom dénk naa la bul tooñ bul xeet bul ŋàññi ne ko jox naa la xam-xam demal ba ngoon nga ñëw ma jox la taran taran xanaa jeexaatkat yi xam nañ ko ca ngoon nga mu ñëw mu tombal ko juróomi tomb ne ko mooy taran li sàmm sa ngor sàmm sa diine nangoo sonn wóor péng ami teggin ne ko ahmadu soo sàmmee sa ngor da ngay ñimee feeñ soo sàmmee sa diine boo toxoo fii dëkki aljana boo nangoo sonn am looy samp di mos ak looy samp di joxe boo wóoree péng boo jeexalee lu fa sës yaa ko moom koo àbb mu abal la koo leb mu lebal la boo amee ay teggin ku la gis bëgg la te bu ëllëgee mu gën la faa bëgg daana wax ne doomi soxna na jàng jàngate liggéey mu ne ndax doomi soxna bu jàngul tilim bu liggéeyul loof daana wax ne dangay lal sab der wubbi sab téere dëj sa bagaan loo wax ñu gëm boo lalee sab der wubbi sab téere te dëjoo sa bagaan loo wax dañ koy wedd am na kenn ci njabootu sëriñ Malick Bassine si koo xam ne wax jii daf may fàttali waxam muy Serigne Modou Khady si radiyallahu anhu moo doon ñaareelu xalifa sëriñ Malick Bassine si man ngi ko nangoo ci doomam sëriñ Falilou si mi nga xam ne bindkat la bu ñépp xam ci Touba moom dafa wax ne mag mu dañ gu réer amub mu reer ku ko gën a juba ko yilif nee nag moom ku mel noonu boo ko sësalee ci sa bopp yaar ngay séq ak yow ëpp naa def ak mënoo koo ñàkk def wala ak subil ak si waxtu weenu xoj sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye daana wax ne doomi soxna bu jàngul taq bu liggéeyul loof bu sañcul réer bu jaxasoog buur yàqu daana wax ne yaari siin mbaa yetti xaaf ñooy jamono sonn ak sàmm wala xaaraan wala xat-xatloo wala ñu xëñ sa tànk ne ci bunti jàmbur yi ñu topp sa tànk kon sonn ak sàmm ma jéggulu dana indiwaat foofu wenn bay di sëriñ bay jaxate dafa waxoon ne sonnal te bul sonle ku sonnul sonle sonn rafet sonn na torox lañu daa sàkkoo teraanga xarit sëriñ Modou Lamine Gueye mu baax mi nee na góor gu ñu dénk soxna na xam ne ndénkaan ku boole yett moo ci gën ndénkaan ku boole yett moo ci gën boroom worma boroom yitte boroom wëllëre nee na boroom worma du yàq dara dara du ko yàq boroom yitte lu mu nekk mën a ca boroom wëllëre day bañ a fàtte démb daana wax ne yéen ñi bëgg yor jigéenu tey jii maa ngi leen di dénk yaar bu leen bañ ñu yab leen bu leen bañ ñu yàqal leen nee na koo bañ mu yab la bañoo mu yàqal la yaatal nga ko te koo yaatal mu dëkk ak yow newoon na Modou Fall aram kan Ahmadou dénk naa la na ngay fab sa xol jox ko yàlla te fab sam xel jox ko bindeef yi soo fabee sam xel jox ko yàlla fab sam xel jox ko bindeef yi di nga am yàlla di nga am bindeef yi waaye soo fabee jox ko yàlla te faboo jox ko bindeef yi di nga am yàlla waaye doo am bindeef yi soo fabee sam xel jox ko bindeef yi te faboo sam xol jox ko yàlla dinga am bindeef yi waaye doo am yàlla kon fabal sam xol jox yàlla fabal sam xel jox bindeef yi ndax yàlla kat bindee fii la am lu am solo la kon moom itam am njàngaleem mu ngoogu nuroo lool ak njàngaleem maam Ceerno Ibra Faati ndax dëddloo nit ñi àddina ragalloo leen yàlla xemmem loo leen la nekk fa yàlla mooy seeni wax mu ñëw ci sëriñ Malick Bassine si radiyallahu anhu mook sëriñ Mor Xari si magam ñoo bokk lépp maam sëriñ maxtar penda si mooy seen bàyyi soxna xadi ñang di seen yaay sëriñ moor mage na ko fukki at sëriñ maalik mujj ko fi fukki at ak ñett waaye dañoo jubóowoon ba mel ni ay moroom bokkoon pas-pas bokkoon yéene bokkoon njaboot moo tax seen lépp jaxasoo ñi leen niin sax du tudd kenn bàyyi kenn maalik rek moor la wax wala moor ak maalik rek sëriñ maalik baasin si 1971 la gane àdduna 1955 la génn àdduna ndaama la wan lu xees te am bët waaye ay cëram dafa jot mu am xorom lool ci waxin ak jëfin ku bari woon kersa la te ami teggin ku bëggoon lu rafet la di nitu sutura nit ku set la woon te bëgg ak cet ku tënku woon ci sunna la te bëgg xet gu neex foo ko mas a fekk mi ngeeg biteelu sikki te ñi ko may nee nañu daawul tàggookum njàpp wax nañu ne mook sëriñ mudu xari si sëriñ tubaa leen joxoon ndigal ñu dem ci sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye mii ma doon wax léegi mu baax ma ngir mu dénk leen ba ñu demee mu ne leen bu ngeen demee na ngeen mooy sañ ku bëgg àdduna ndaxte kat bëgg àdduna day rey mag di damm gone moo tax sëriñ Malick ba ci daana wax ne adduna lu la ci nit ëpple ak mbooy la ngir boroomi dëkk benn la ciy fanaan boroomi kër genn la ciy fanaan boroomi lal benn la ciy fanaan boroomi fas walla ay oto benn la ciy war boroomi soxna kenn la ciy fanaanal mu ne kon soo amee foo fanaan ak loo war ak koo fanaanal kenn taneetu la sëriñ Malik daana wax ne péey boo dem péey boo gis mu jag yaara fa daje xelum mag ak dooley ndaw moo tax yàgg naay misaal ci daarul moxti gii ne xel mën na cee dal xol mën na cee sedd ndax li tasaare lislaam moom la fi yàlla def macha allah mooy mag mu am itte ak ndaw lu sawar fu lislaam yegg ñoo ko fa yeggale mooy loolu sëriñ Malick wax këy bu jag looloo ko jagal xelum mag ak doolee ndaw tabaarakallaahu sëriñ Malick daana wax ne kilifa balaa war a digle day def kilifa balaa war a tere day bàyyi am na tubaab bu ko mos a laaj lu yàq kilifa mu ne ko ñàkk njariñ ak ñàkk jub te lu jiitu loolu tubaab bi daa wax ak moom foofa rek mu tontoo ko foofa waaye daana wax ne yéen ci jikko dafa yàq kilifa loo xam wax ko luñ la wax nga wax ko loo mer xul ko loo am jagoo ko nee na da yàq kilifa daana wax ne looy santaane na fekk nga mënal ko sa bopp ba suñu gàttoo it nga mën ko waaye nit ñi ku yaakaar ñu war la waaw dafa wax ne li yàq kilifa ñeenti jikko la ñeenti jikko walla yeenti jikko ci waxinu wolof loo xam wax ko luñ la wax nga wax ko loo mer xul ko loo am jagoo ko nee na da yàq kilifa waaw loo am jagoo yow rek dana gën a leer ca kanam insha allah daana wax ne looy santaane na fekk nga mënal ko sa bopp ba suñu gàntoo nga man ko waaye ku leen yaakaar ñu war la daana wax ni bokk na ci fula ku la xas ci mbooloo nga feyu ngir ki xaritoo ba boo juumee mu war laa yedd ak ki la yilif ba war laa jubbanti bu ñu dul muñ ba wéet ak yow soog wax dañ laa bëgg a weer te bokk na ci fula ku la weer nga wone ko sëriñ Malick daana ràññale barke ak wërsëg mu ne wërsëg mi ngi mel ni jant bu fenkee kenn mënu koo tere kenn waaye bu soyee kenn du ca mën a denc loo leer loo teyit jant mën naa tàngal waaye mënta taal mën la ñoral mu ne barke mi ngi mel ni sawara manees na koo tere manees na koo denc te mën naa toxu mën naa tàngal mën naa taal mën naa ñorol mu dellu misaal ko ci déeg ak teen wax ne wërsëg mi ngi mel ni déeg sàkku mayewu ko waaye bu xësee taa kenn mënu koo tere te bu ñiisee dara du ca des barke mi ngi mel ni teen sàkkoo koy tax a am coono cay maye waaye du jeex mu dellu misaal barke ci mbaar mu ne barke mi ngi mel ni mbaar balaa jag faaw mu am yéen ci jën ak keno ak mën mbaar nee na yéen ci jëni mbaar ak kenu mooy jagal mbaar mu misaal ko ci barke mu ne kon bu fekkee ne mbakke bu fekkee ne barke mbaar la day am jënu xel ak jënu fit ak jënu sawar ak jënu teggin ak kenu tabe kenu li day doon tabe waaw nee na yéen jën la mbaar di am door a jëg ak kenu wenn jën wi nay xel wenn jën wi nay fit wenn jën wi nay sawar wenn jën wi nay teggin kenu li nay tabe sëriñ Malick nee na ku yiw nangoo joxe dooleem nangoo joxe alalam waaye bu mu joxe ngorom ngorom mën naa joxe alalam mën naa joxe dooleem waaye mu joxe ngorom nit ku yiw daana wax ne yàlla amul marchandise mu ne nit la am su la gërëmee nit ñi la lay booleel ñu teral la ku mu mere nit ñi la koy booleel ñu toroxal ko yàlla moom deesu ko gis Sëriñ Malick mos naa dajeeg président Senghor Tambacounda 1946 Senghor nuyu ko daal ne ko dama fee dikk di dox yoonu politique dégg la ñu wax ma ne kilifa gu baax nga ma bëgg nga ñaanal ma Sëriñ Malick ne ko bala malaa ñaanal danaa la jëkk a dénk la soog laa ñaanal maa ngi lay yee ci nga xam ne fa nga juddoo sa sa baay gënuñu fa fa nga doon jànge rawoo fa kon bu la yàlla falee da koo soob ma yëgal la ne la kuy dagu te luñ ko digal mu def ko dana falu ku falu te luñ ko tere mu bàyyi ko du folli ko te na nga doon dagoo ba falu soo ko bàyyiwul da ngay gën a falu teg ca ne ko mbaa soo faloo doo jàppe nit ñi ni ay mbaam mu ne ko déedéet mu ne ko soo ko defee day yàlla dalay teggi teg ci suuf teg keneen mu boole laak ñoom war yàlla bañul war waaye dañal lay bañ dañal yàlla bañul war waaye dañal lay bañ daldi ko ne ñii faloo fii jóge waaye ñi faloo ci seen kaw duñ fi jóge mukk ngir lu baadoola gàtt gàtt nangami buur yilif ko daldi koy ñaanal sengar na ko yow sëriñ bi bu réew mi bari la woon ñu mel ni yow dara doon fi yàqu mu ko yàlla baax na sëriñ moor magam ji ma wax léegi daana wax ne nooflaay jarul ñàkk bànneex jarul gàcce daana toog ba yàgg mu ne jàpp jàpp wocc wocc def def ña ko jege te miin ko bu ñu ko nee looy wax nii mu ne jàpp leen ci yàlla bala leen a jàpp wocc leen àdduna bala leen a wocc def leen ci bàmmeel bala ñu leen caa def sëriñ Mor daana wax ne yarut du baax yarit du bon nee na ku ñu yarut du baax ku ñu yar du bon mu fàttali ma xulóob lu baax ak lu bon te sunu boroom tàbbi ca xulóob ba àttilim lu baax dafa giñ yàlla ne duma ànd ak lu bon mukk lu bon giñ ci yàlla ne du ma ànd ak lu baax mukk yàlla giñ ci boppam ak jamonoom ne du ma leen boole mukk kon lu baax ma ngaa ko baaxam lu bon ma ngaa ko bonam boo gisee sax yii Sëriñ Abdou Khoudoss di fàttali yi ma doon wax léegi ci ngay xame loolu ndax ginnaaw ku def lu benn bu baax yàlla tegal la ci juróom-ñeent ku def benn bu baax yàlla tegal la ci juróom-ñeent ka def bu bon mu tagal ko ko fee yàlla amul lu bon lu muy fayee kenn looloo tax sëriñ Malick Basin si daana melal ab sëriñ ni ab seetu nee na ab sëriñ day mel ni seetu ab seetu gën laa setey tax mu mën laa woon sa bopp gën laa set mooy tax mu mën laa woon sa bopp ab seetu nag bu la mënee woon sa tilim wàcc na bu la mën la woon sab gàkk nag jarul xool sëriñ Malick daana wax ne sama doom ju jigéen jaayut la tudd jaayut la tudd ndax ne ndax nee na ku koo jaay boo jaay saay-saay jën te ku ne la mu jënd sañ na caa def lu ko neex ñu ne ko nooy def sa doom mu ne dama koy dénkaane ci ñetti sart war a ànd mën a yor bëggante nee na sart yooyu lay dénkaane doomam Serigne Malick nag liggéey lu ko ñoroon la bari na lu misaal ci liggéey daana leeral liggéey bu baax a baax a baax a baax te lépp day delluwaat ci njàngaleem Serigne Touba mi ma doon wax léegi rek ndax ñoom li ñu mës a bañ mooy ko toog loxoy neen Serigne Malick nee na as day miin day mën liggéey te miin liggéey su amee ku ko liggéeyal bu liggéeyee ñépp xacca bu amul ku ko liggéeyal mu mën a liggéey lu ko suturaal daana wax ne danga gis boroom juddu buy taxawaalu gis boroom xam-xam buy taxawaalu akum xam-xamam waaye doo gis kuy taxawaalul ab liggéey doo ko gis mukk kuy taxawaalu akub liggéeyam kon na ngeen liggéey daana leeral jaamu yàlla ak liggéeyal ya jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla nee na jëpp jëf joo xam ne yàlla rekk ko soxla waaye amalut keneen njariñ mooy jaamu yàlla liggéeyal yàlla mooy loo xam ne danga koy def ngir yàlla waaye nit ñi ñoo koy jariñoo loolu moo gën a yaatu ngir amul waxtu waxoon naa ne ba yàlla ne àdduna seedi saab tool la def bindeef yi gàncaxam gu muy xool ku yëg bindeef yi yàlla buur bi yëg la ku yàlla yëg yéeg yéegale nit ñi weg la kon loolu mooy li nga xam ne tànnoon naa ko ci mag ñi mu tuddoon ci njàlbéen gi am na ay laaj yoo xam ne bu fi xajee ñeent fukki laaj la ay boroomi xam-xam ñoo ko laaj boroomi xam-xam ñu tontu leen ci bu fi xajee ma indi ko bu fi xajul ma indi li ma bëgg a tëjee waaw kon kon li ma bëgg a tëjee mooy li ma tàmbalee woon rek yee mu motal ci bismillah waaw ñoom lu bari la waaye mu jukk ci yanat kon ni ko sëñ bi waxee dafa dafa am ku laajoon ku mu wóolu xam-xamam luy xañe ndimbalul yàlla mu ne ko tooñ mu ne ko luy rey ab xol mu ne ko ree ju bari mu ne ko mbóotum yàlla ku ko jagoo mu ne ko jaam ba ko soob mu ne ko kan la yàlla di yërëm mu ne ko ka yërëmee natt bu mun la ñàkk ñëw lu ko woyofal mu ne ko ñaan mbooleem ay yi bu ci jiitu mu ne ko bëgg àddina lu ciy musle mu ne ko gis yàlla ci lépp yóbbalu ëllëg lu ca gën mu ne ko ragal yàlla luy waral sàggan mu ne ko ñàkk jiitu kenn ci ci li wolof di wooye daan mooy lan mu ne ko mooy lu baax lu ñu sànni te kenn moomu ko ne ku njëkk jël luy jur fitna lu ca war mu ne ko ragal ko te bañ koo yee ree ci jàkk ndax am na lor mu ne ko am na lor ndax day waral lëndëmu bàmmeel luy feeñal ak gëm mu ne ko dem jàkka ak yàq lu mu jur mu ne ko mbañeelug yàlla ndax jaam bu dul yonent dana jekk jekkiwaaleeg boroomam ëllëg mu ne ko waaw mu ne ko ñooñu ñumu mu ne ko ñi dëddu àdduna ak ñi sàmmonte naafile yu bari lu mu jur mu ne ko bu yàggee yàlla bëgg la nooflaay bu bari lu muy wàññi baykat mu ne ko booyal ab toolam sa mbokkum jullit ndax ndax dag dagan na mere ko lu ëpp ñetti fan mu ne ko déedéet lu mënta ñàkk ci julli mu ne ko laab ak teewlu ndax xol bu xalaatee dana am bàkkaar mu ne ko déedéet li fekk jëfu ko mbaa mu wax ko waaye bëgguñu mu saxal ko ci xelam lan mooy tedd nga mu ne ko ragal yàlla noonu nit yi bu ci yées mu ne ko saytaane lu ko waral mu ne ko yàq jëfam ak tàbbal ko sawara wala iyaasu xam loo jàngul lu koy mayee xanaa loolu moo doon tem bi mu ne ko ragal yàlla gu sax jaxasoog nit ñi lu mu jariñ mu ne ko xame mbaa ame ma teg ca mbaa mane mane danga ciy xame mbaa nga ame ci mbaa nga mane fa ndax am na lor mu ne ko waaw waaw am na lor ndax man naa xam loram mu ne ko waaw jaxasoog ku lu baaxul ñorul nee mooy lori jaxasoog nit ñi xol bu tilimee lu koy raxas mu ne ko tuub ak jàng alxuraan jàngoro ju kenn mënta faj mooy jan mu ne ko xol bu yàlla deful ngëm yoonu dëgg lu tax mu wéet mu ne ko seytaane moo ci galan lu yàlla daganal ba noppi sib ko ba noppi bañ ko mu ne ko fase loolu lépp ay laaj la yoo xam ne mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax kon bu ko defee rek ni ko sëñ bi sàkk ma barkeloo woon laaj yooyu ci ñëw ci li ma bëgg a tëje waxtaan wi li ma bëgg a tëje waxtaan wi ni ma ko waxe woon léegi moo di li ma tàmbale woon rek nu jéem a doon ay jullit te weesile sunu bopp ay jullikat ak jullit day dunde diine waaye du ko dunde diine ku am fayda la ku koy dundal mu ànd ak yow dund ngeen dund dund gu teey ku ko bëgg a nag mu dandal la baatub dandal nag ñaari misaal la ci ñaari déggin la ci wolof ci man bokk dandal ku sol lu weex boo ko bombee lu ñuul day wax ne dandal nga sama mbubb mi waaye ku fenn foo bëgg mu toog fa nga ñëw puus ko day wax ne dandal nga ma ñaar yooyu yépp nag ki bëgg a dunde diine noonu la ko diine def dana ko dandale dana ko dandal borom bi nu sàkk jox nu ndigal nu jaamu ko diine ji mu gërëm mooy diine lislaam lislaam nag lu ñuy dund la waaye du lu ñuy yenu ki yàlla yónni ci ñun bi mu ñëwee dafa wax ne dañu maa yónni ngir ma mottali ci jikko yu baax yi ma defe ne kuy mottali ci am na yum fi fekkoon yam fi fekkoon nag ñoom lañu boole ak yi mu indi muy lislaam nu man cee dégge ne jikko mooy lislaam misaal nañ ko misaal mu leer ci jikko yi dañu ne ngëm dafa bàyyi ko fu ñuy wax wóolu ñëw ci réewum yaakaar sanc fa dëkku Pastef wut fa kërug muñ niiree ko fit wut kaadarug jom tëje ko ci luurub sago takk soxna ñuy wax teey taawloo ci yar yar màgg tàggu ndeyam ne ko dama bëgg soxna tey na ko koo bëgg mu ne ko teggin mu ne ko baax bàyyi ba déwén mu woo ko ne ko yarloo wax mu ne ko yaay dama bëgg soxna mu ne ko koo bëgg mu ne ko teggiin tey ne ko teggiin dama xamagul ndeyam yar na ko yaay teggiin moog yiw ñoo bokk ndey yaatoo leen jur tey ne ko yaatu wa ma xamoon ndey doomam dana neex a nekkal juboo naa ci waaw koy may njëkke mu ne ko sutura mu ne ko baax na yar takk teggiin sutura wàcceel ko mu am ci doylu may ko ngor mu jur lislaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Omar sax ci waxtaan bu am solo bii nga xamante ne tey moom nga ñu baaxee yaakaar naa ne ñi fi teew ñëpp ak ñi nga xamante ne ñi ngi ci biti tey déglu waxtaan wi ñoom ñëpp tey kenn ku nekk saxol sedd na guy kenn ku nekk tamit yóbbuloo nga fi loo xamante ne yaakaar naa ne boo ko jëfee dana la amal njariñ kon ci turu muassasatul Wafa bi huququl iman ñi ngi lay sant sant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem euh, yaakaar naa ne liñ daan sàkku ci yenn waxtaankat yi rek faaw xamaa ne ñu sàkkuwaat ko ci yow mooy jaaraat fi beneen yoon boo xamante ne faw nga indi lan lenn ci wax yi nga xamante ne mag ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa ñoo ko doon wax xam naa ne eh, laaj yi xaw naa bari te waxtu wi li ci bariwut kon li ñuy def moom mooy xam ne dañ jox kàddu gi Sëriñ Xaadim Diouf su ko defee mu indi lenn ci laaj yi nga xamante ne moom la mbokk yi sàkk woon ci Sëriñ Omar Kan mu leeral leen ko ma fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah docteur Xaadim si la ñu fas yéene dalal ci jotaay bi mu fas yéene ànd ak ñun waxtaane lan mooy xidma kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Xarim Diouf su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne am na ay mbokk yoo xamante ne sàkku nañ ñu leeral sëñ bi leeral leen ko xam naa ne eh, lenn ci laaj rek lañu jukki ndax waxtu ci boppam mënut mën a may ñu tontu ci laaj yëpp waaye lenn ci laaj rek incha allah la ñuy tontu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, fi ñu ko baax woon defee di sant bu baax Serigne Omar Kane ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne euh, def na ko te muy xekami murid yi mu la ci lu am solo yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo laaj yi bari na waaye dañ ci jël yenn laaj rek sëñ bi kii nee na day laaj nee na dafa dégg ci sa biir wax nga wax ne yàlla nangu na ku war a yi waaye nanguwul nga dañal nee na baat dañal boobu lay laaj lu muy firi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw dañal day moom baatu wolof la boo xam ne ku waru fos ñaare walla mbaam walla doom ju war bàyyam sax dana ko def ndax mooy war ba noppi di tëbëka dal ci kaw ki nga war loolu la wala bi tuddee dañal war ba noppi di def nii di def nii loolu mooy dañal waaw xam naa sëñ Malick nag moom la nga xam ne moom la ciy jublu ci kam doon waxal ci àq yi ko demee noona moom manees na koo déggee ne euh, nit ñi dañoo am ay àq yoo xam ne yàlla leen ko séddee ku yàlla séddee itam boole laak nit ñi itam war ngaa sàmmante ak àq nit ñooñee allahu alamu euh, jërëjëf ci tontu boobu kii itam nee na Euh, bi ngay tàmbali da nga wax wax ju am solo te mooy mag ñi dañoo jàngoon ba fees dell ba noppi wolofe ne te mu seetlu ne suñ jamono ji ku ci jàng sax ay yenn téere rek doo da tàmbalee doo nangoo ci sax a bind wolof nee na loolu lan moo ko waral. waaw man de sama gàtt xeluk bopp dama xam ne mag ñi. dañoo jàng ba noppi wolofe boo ko comparé ak jamonoy léegi jii wala nga tollale ko ak jamonoy léegi jii ki laaj loolu xaj na moom daf maa gën a seetu jamonoy léegi ji te dégg wax ji moo tax mu laajaat ko waaye def naa ne wax ji moom day day wax joo xam ne dafa yóbbaale tontam ndax jàng ba noppi wolofe wolofe bokkul ak arabe bokkul ak tubaabe bokkul ak pële wolofe moom yëf yi boppam la yoo xam ne ñoom seenu jàng taxul woon ñu bàyyi seen culture seeni jàng taxul woon ñu bàyyi seen cosaan seenu jàng mayen na leen eh, lépp loo xam ne luñ daan misaal la dañ koy misaal ci li nga xam ne moom lañ nàmp ba boo demee ci téere majaalis sax fi mu nekk nii bari na baati wolof yoo xam ne fi mu nekk nii mi ngi bëgg a réer te ñàkk jànge noonee mag ñu daan jànge moo koy bëgg a réeral loolu moo tax ma ma jàpp ne ñoom seen wolofe amaloon na leen njariñ loolu lee laa ci xam ci laaj bi jërëjëf ci tontu boobu kii itam nee na euh, dafa bëgg nga mosal ko tuuti rek ci ay waxtaani euh, waxi Serigne Bay Jaxate maanaa ñeent ba juróomi bayit yoo xam ne Serigne Bay Jaxate wax na ko te muy ay xikam yu am solo jërëjëf kooku de dafa ma bëgg a ci li mu doon moytu rek ginnaaw tool moom ku nekk sa te am na waaru fi woo xam ne am na kuñ ko joxoon waaye nag nu bañ a tas yaakaar sëriñ Mbay Jaxate bokk na ci li ko ñoroon lool yar képp ku mos di waxal lay jiitu ci ay waxam yar dana ca bokk bi muy dénk Cheikh Abdou Lahad Mbacké radiyallahu anhu bokk na ca bayit yi mu ko jëkk a jox sa bàyyi gën ñépp ab yar ngir dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar te doo mos yar sëriñ bay jaxate nee na yaroo gën ci ab lar lépp lëf lu dee fi gis yaroo gën ci ab lar lépp lëf lu ñu dee fi gis ku gën nit ci yar la ko gënee bayit waa ngi jaxasoog man mu ne kawaajab yare yi sangub kawaaj yi ci rek alal lu des xaw di jàmmas lëf ci nit ndara yar bu des daana wax ne rikk asan lu mën a xew awal ndigal te yaru yow loolu lépp ci ab yar la ko wax ak xamle kan mooy Sëriñ Tuubaa ci aw nekkinam ak ni ko yàlla wutaleeg bindéef yi daana wax Sëriñ Tuubaa gaa yaa ngi xuus ak kalab yaa ngi di féey ak ku yeewu jox ci la boppam koo gisul gone la damay bañ a xuus ci waaru jàmbur waaye kon danañ ko dinañ ci gën a xut xuus baax baax jërëjëf loolu rek doy na sëkk kii itam nee na xam naa waxtu wi xat na nee na sunu jamono ji jigéen ñi am nañ ci wàll wu rëy rëy rëy nee na ci loolu ndax amut ci waxi wolof yi eh, yenn xikam yoo xam ne rot na ci ñoom te mu jëm ci eh, yar leen wala wax wax joo xamante ne dana leen jëriñ waaw kooku de xaj na kon daa am lu ko raw ci waxtaan wi